waaw akbar <laughs> allah léegi première laaj mooy hadis bi est-ce que al imam Abu Isa kese moo ko solo lii lañ ko naxaañu ñu ne la déedéet al imam Ahmadu ibn Muhammad ibn Hanbal indi na ko ci Musnadul Ansaar hadiis Abi Zarr al-Ghifaari radiyallahu anhu naka noonu al-Imaam Ibn Maajah al-Qazwiini indi na ko ci Kitaabu Zuhd Baabul Huzni wal Bukaa al-Imaam at-Tirmidhi Abu Iisaa Muhammad ibn Iisaa ibn Sawrata at-Tirmidhi rahimahullah mu ngi ko indi ci Abwaabu Zuhdi an Rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabun fii qawli an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam law ta'lamuuna maa a'lamu la dhahiktum qaliilan mu'miniina waxoon nañ la lool xam-xam bu rëy la buntu xam ci xam-xamu yonent bi alayhi salaatu wasallam xam-xamu nubuwa yi la bokk waaw xam-xam yi nga xam ne bu ngeen ko yonent bi alayhi salaatu wasallam xam yoo xam ne tey bu ngeen ko xamoon <laughs> voilà ma ne loolu wa boo buntu boobu mu ne haddasanaa Ahmad ibn Mani' mu nekk ñu nekk la mooy Ahmad ibn Mani' di ibn Abdirrahmaan Abu Ja'far ah, ñii ne al ah, Abu Abdillah al-Baghawi al Baghdadi rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Abu Ahmad az-Zubayri mu nekk ñu nettali ma Abu Ahmad az-Zubayri Muhammad ibn Abdillah ibn Zubayr ibn Amr ibn Umar ibn Dirham al-Aslami Abu Ahmad az-Zubayri al-Asadi al-Kufi rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Israa'iil Israa'iil surtout imam Abu Ishaq bi ñu gisoon jamono yee muy Israa'il ibn Yunus ibn Abi Ishaq Amr ibn Abdillah as-Sabi'i al-Hamadani yu kii nag mooy Abu Yusuf al-Kufi rahimahullah nekk frère la ci Isa ibn Yunus moom laa doon wax ñu màgg lañ Israa'il frère u Isa la di doomu Yunus Yunus di doomu Abu Ishaq rahmatullah alayhi kii nag mooy Abu Yusuf al-Hamadani as-Sabi'i al-Kufi Israa'il rahimahullah ta'ala an Ibrahim ibnul muhajir mu jëloon ko ci Ibrahima ibn waxoon nañ dañoo ibnul muhajir wax ibn muhajir ibn Jaabir al-Bajali Abu Ishaaq al-Kuufi rahimahullahu ta'aala an Mujaahid mu jëloon ko ci Mujaahid Mujaahid ibn Jabr Abul Hajjaaj Abu Muhammad al-Makhzuumi mawlaahum rahimahullahu ta'aala an Muwarriq moo jëloon ci Muwarriq di Muwarriq ibn Mush ah, ibn Mush Mushmarj <laughs> musam mus musammirj <laughs> muwarraq ibn musammirj <laughs> ibn musammirj abul mu'tamir al-ijli al-basri al-kufi rahimahullahu ta'ala an abi dar <coughs> moo ko jël sayna abu zar moom nag waxoon nañ la moom nañu wute ci ay kii wam nekk sahabatu sahibu rasulillah ñii ne Jundub ibn Junaada te mooy li gën a siiw ñii ne Barir ibn Junaada ñii ne Barir ibn Jundub ñii wax leneen Barir ibn Urshuqa ñii ne Jundub ibn Abdillah ñii ne Jundub ibn Sakan waaye bi gën a siiw mooy lii Jundub ibn Junaada ibn Sufyaan ibn Ubayd ibn al-Waqi' ibn Haraam ibn Ghifaar am na yeneen i wax loo xam ne moom lañ jox muy Sayyidina Abu Darda loolu daal di bàyyi sor mooy li nga xam ne dakkantalam bi nga xam ne moom la ko ñëpp xame annahu qaala mu ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inni ara ma la tarawna wa asma'u ma la tasma'un attati as-samaa'u wa huqqa laha an ta'itta ma fiha mawdi'u arba'i asaabi'a illa wa malakun waadi'un jabhatahu saajidan lillah wallahi law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa labakaytum kathiran وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله waaw ba pare mu teg la wadidtu anni kuntu shajaratan tu'dad lii nii nag <laughs> Imaam an-Nawawi indaale wu ko waaw mooy lii nii moom mu ne bi dafa ñëw mu ne mooy bi mu ne te bu doon bu xamoon li nga xam di ngeen doon doon ngeen reelu néew tey jooy lu bari te doo ngeen woon bànneexu ci seen soxna yi ci seen lal yi te di ngeen génn jëm ci yoon yi di sàkku borom bi dimbali leen moom xam nga foofu la ci yem mais da cee teg <laughs> la waditu te konoon te kon dinaa am mëbët anni kuntu shajaratan ma nekk garab goo xam ne ton ban goo xam ne dañ koy dagg ba dootul amati dara lu des ci moom tus <laughs> léegi mu ne wa fil baabi imaamu Tirmidi rahimahullah mu ne wa fil baabi an abi an abi Hurayra xadis mel nii eh, Abu Sayyid ci buntu eh, xadis mel nii Sayyidina Abu Hurayra solo na ko wa Aisha sayyidatu Aisha wa Ibn Abbas rek Ibn Abbas wa Anas Sayyidina Anas mu ne haaza lii xadisun xadis la xasanun ba gariibun mutumuranke mu ne wa yurwa dañuy solo xadis min gayri haaza al-wajhi anna Abaa Zarr qaala law wadidtu annii kuntu shajaratan tunbatu wa yurwa an Abii Zarr mawquufan voilà mooy lii du Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko wax ah, moo tax mu ne Eh, lii nag solo nañ ko ci beneen wàll que Abu Dar moo ne la waditu konoon kon doon naa naa doon naa muy bët am nii kuntu ma nekkoon shajaratan garab tondat boo xam dañ may dagg ba dindi sama dàq sama racine sama cosaan lépp mu ne wa yurwa an Abi Dar mawqufa mu ne hadis bi nag am nañu koy solo ci Seydina Abu Dar mawqufa mu nekk loo xam ne ci moom la des waaw moo tax hadis bi <coughs> mu ngi noonee. hada hadithun hasanun gharib la wax eh? imaamu Nawawi mu ne moom la ne wa hada hadithun hasan kon hadith baa ngi nii kon ginnaaw taxriij bi mooy kon ana ban lëkkaale la am ak ñun waaw mooy kenee eh, yonent bi de alayhi salaatu salaam mu ngi ñuy ci buntu bi imaamu Nawawi indi ko muy buntu tiit le fait mu ne gisuma lu ngeen di gis xam nga gisoon nañ waxoon nañ la ci xadiis bi ñu génnoon eh, muy xadiisu Seydina Anas bi mu ne bi mu xutbaawee ne xutba boo xam ne ma suma dégg bu mel noonu yeneen ma lay saa saam def ko mooy dafa xutba woon ne dañu ko wan safara àjjana dam naan gisuma lu yiw lu ma gis lu toll ni li ma gis ci yiw tey mooy àjjana lañ ma fa wan gisuma lu bon luñ ma wan lu yéese noonu ñu ma wan safara ba pare mu ne leen bu ma bu ngeen xamoon li ma xam di ngeen jooy lu ñii di ngeen reetaan lu néew tey jooy lu bari ba saxaaba yi daal di wuu muur seen bopp yi ak seen xar kanam yi di jooy loolu mooy yonent bi saa saa day gis borom bi da koy ko day toog nii Jibril ñëw di toog ak yonent bi saa di ñëw bu wax yi di ñëw nu muy ñu toog noonu yonent bi saa saa di ñu euh, ko muuroon mu sëgg xool nee na maa gis yonent bi alayhi salaatu salaam dafay buy yu xam mooy ay ay façon la quoi loolu gisoon nañ ko ci siira bi jotaay yu amoon solo <laughs> ci façon wax yu bi buy wàcc nan lay mel waaw léeg-léeg mu nekk jamonoy seddaay mu ñàkk tooy xit léeg-léeg mu fekk ko mu yegg ci gëléem gi day diis a diis a diis ba gëléem gi day wàcc waxuma la du yës kese mais day jël baat bi jiraanaka baat bi day tàllal teg ko ci suuf. tellement dootul attanati wahyu bi ndax bu ñu boroom moo ne inna sanulqi alayka qawlan thaqila dëgg dëgg ñun ñooy wàcce yónni ci sa kaw yow yonent bi alayhi salaam qawlan thaqila waaw qawlan wallahi thaqila waaw mu nekk euh, euh, wax joo xamante ni nii ju diis a diis a diis a diis a diis lay doon Allah <laughs> léegi loolu noonu loolu noonu loolu moo tax yonent bi saa saam borom bi da koy won loo xamante ni nii xaaj bindee fii mag ah, dañ koo àttanul sax borom bi li tax mu mu ñu ko euh, wan ko mais c'est pour yërëm ñu ah yonent bi saa saam law anzalna hadha al-qur'ana ala jabal la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyati llah la borom bi wax gis nga alquran bi bu ñu ko wàcce woon ci montagne ak montagne yi muy dëgër rek am doole ka ngan dakañ kii ba dina rëy ci kaw suuf borom bi bu wàcce woon alquran ci moom lan la borom wax la ra'aytahu konoon te di nga gis montagne bi khashi'an mutasaddi'an min khashyati llah day teel toroxlu ñu ragal bu muy ragal boromam daal di tas tas les montagnes bii la Allah waaw wara Seydina Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu nee na man ma toog ak Yonent bi sallallahu toog nii jege Yonent bi sallallahu ni ñu tooge pooñam la teg sama kaw tànk sama kaw pooñ ñu toog noonu léegi wahyu bi di wàcc nee na gis nga bi wahyu bi ñëw tànk bi dafa mujj diis mel ni ku jëloon ay tonni tonni ton teg ko ci sama tànk bi neen damaa dem ba sama tànk bi mooy Euh, adab bi ma ànd mooy adab bi ñu àndal teggin yi mayu ko mu ñëw rek affaire bi commencé mu xëcc tànkam ba tànk ko nag dafa la saa saa am di daanu quoi <laughs> mais nii nag damaa muñ affaire bi mais sama tànk bi moo sama poñ bee doon xaar finalement man wóor na xëcc ko ndax bii sax <laughs> Allahu akbar <laughs> te ak li muy gis waaw nga xam ne toog na keroog ko waa xadis bi ñu wax tànk. mu ne wan nañ ma àjjana léegi ak safara diggante ak miir bii ñi mu taxaw ci jàkk ci taxaw na di julli saaba yi gis ko mu yóotu après mel ni ku amaat tuuti am lu muy yóotu loxo bi bàyyiwaat ñu laaj ko mu dafa duggoon borom bi da ko àjjana la ko dugaloon mu ñëw ba ciy dagg benn ci furiya mu fàttaliku li Seydina Souleymane ne woon borom bi may mu nguur boo xam ne laa yanbaghi li ahadin min ba'di yellul keneen sama gannaaw di ko am nee na mu bàyyi ko xaaral bàyyi noonu ak bi mu ne bi muy julli tàllal loxoom nii saaba ne ko mais bi ñuy julli yeneen saa nga def loolu du loon def de mu ne la yéen a gis nga def nii mu ne boobu Iblis moo ñëwoon yorub jum may julli ma taxaw yorub jum benn flambeau naan nii ma xoj ko nag dama koo xoj. ba nga xam ne làmmiñu iblis seddaayu làmmiñ bi di di di di di di tooy ci di di di di seddal sama loxo bi waaye waaw boobu la wax boobu la ne boobu waa iblis ci la ne ci laa fàttale ko Seydina Sulaymaan wax liñ ne woon borom bi may ma nguur goo xam ne yellul keneen kuy ñëw sama gannaaw léegi yow na nga naan mais loolu ban rapport la am ak nguuru Seydina Sulaymaan ñu ne la loolu taxu ñoo jóg de yaa fay loolu taxu ñoo jóg Seyna Sulaymaan xanaa xamoo ne borom bi da koo mayoon jamonoom barrière bi am diggante jinne yi nit ñi amul borom bi da koo yëkkati woon. moo tax mu moo tax boo gisee saar bi saar yi wax ci mbiram wa mu defal ko di ko liggéeyal ko liggéeyal mënoon ko dara mooy fële. hudhud euh, Musaa njubbu wala Musaa njubbu ni picc mi ñëw na ba wax ko ay mbiram te mu ngi ñëw mu neen ana kat moo may jëlalil tronam ba indil ma ko fii chaise bu mag ba ifritun minal ci booloo mi ñi ak kilifa ci jinne yi ne man man naa la koo indil laata ngay jóg fii mu ne waaye ka nga xam ne dafa am ilmu minal kitaab daal di ne man man naa la koo indil fii nga toog booy xef di xippi di ko gis te kooku nekk loon jinne ah kooku nit la woon mooy barrière jinne yeeg nit ñi ak seytaane yeeg nit ñi borom bi da koo teggi woon léegi nag le fait que bay saa saa nee na Iblis moo ko bu ma ma loolu ma fàttaliku moo tax ma bàyyi ko sinon kon doon naa ko indi yeew ko fii gone yi mili yi di fooy Iblis waaw <laughs> akbar <laughs> moom Iblis allah aynu kàccoor bu yees bi. <laughs> aqbahu man masa ala al ard moo gën a yées ku jaar ci kaw suuf kon loolu yonent bay saasaam yooyu yëpp ak yeneen ak yeneen yoo xam dangaa foog ne yëpp dañ koy wax ci hadith yi ak yonent bay saasaam dangaa foog ne yooyu yëpp am na yoo xam ne manu koo wax digganteem ak boroomam la yu ko boroomam di wat yoo xamante ne digganteem ak moom képp la beneen mbindeef xaju ci ba di ko xam kon nag inni ara ma la ta'un man de borom bi damay wan loo xam ne du ngeen ko gis waaw ah kay bu mbir yi dina kay ba ne moom bi ci gën mooy gis gu mu gis boroomam comme ni Ibn Abbas doon wax radiyallahu anhu <laughs> xanaa béggu ngeen ah doyu leen xol la gi yonent bi alei saatu salam borom bi jagleel ko maam Ibrahim kim doon waxal wa kallama Allahu Musa taklima sayna Musa waaye mu jagleel seen yonent gis ko moom tabaraka wa taala allah ah <laughs> wa laqad ra'ahu nazlatan uxra <laughs> ci eh, firi boobu suuratu najmi yenn firi yi nga xam dañ ne borom bi eh, gis borom bi la wax loolu taxu ñëw wallahu taala a'lam mooy inni ara taraw man damay gis lu dul gis de waaw te bokk na ci loolu asfati sama nii ñu xool sama classe yi nan lañ gis bon oh, ay nuages day taw ci mu ngi leen dem te 17 heures ay waajo 16 heures jot timis naa ki hiver la heure d'hiver 17 heures 4 julli 16 heures 56 kon de leen ñu tëj voilà fii ci Afransa ci Afranji ci Varansa fii ci Villeurbanne kon affaire bi mooy yow mbir mi. Eh, ñoom bu ma génnee xool ak lëndëm laa gis bu lëndëmee wala nuage wala yii mais yonent bi sallallahu alayhi wasallam day taxaw nii keroog Badar mu ne hada Jibril axidun bi anaani farasihi yaqud keroog Badar mu ne Jibril a ngi di dem di agsi ci di wàcc ci terrain de bataille bi beneen bi mu ne moom Mikail ñu ngi ku nekk mu ngi yor laxaabu fas wi mu yor téye ci di ko wommat di dugg ci terrain de guerre bi <laughs> kan moo ko fa gis <laughs> moo leen ko <laughs> inni ara ma la taraw na loolu du jeex xanaa kàccoor bu bon bi sax jinne suñu waroon nee na ñoom ci suuratul Araaf innahum yarawnakum min haythu la tarawnahum ñoom dañ leen di gis foo xam ne du ngeen leen gis moo tax keroog Iblis ci xeexu Badar boobu bi mu jëlee forme Suraqatu ibn Malik ibn Juhshum sayyidu Bani Mudlij ñëw ne day jàppale waa Quraysh ci xare Euh, kan moo téye woon ci kii euh, frère Abu Jahl al-Harith ibn al-Harith ibn Hisham téye ci loxo euh, Suraaqa jàpp ne Suraaqa la nekk Iblis la muy dox ak moom ci terrain de guerre bi ci Badar mais bi Iblis nii nii avant xare bi commencé Iblis gis ñoom Jibril ak ñoom Mikaayil li dugg ci malaaka yi ci ci ci ci terrain bi saa yi dafa dafa taw.

man mi jaarum lakum <laughs> wa iz zayyana lahum ash-shaytaanu a'maalahum wa qaala laa ghaaliba lakum al-yawma mina an-naas wa innii jaarun lakum falammaa taraa'at al-fi'ataani nakasa 'alaa 'aqibayhi wa qaala innii bari'un minkum innii araa maa laa tarawna innii axaafu Allaah wallaahu shadiidul 'iqaab suuratul <laughs> Anfaal suuratu ghazwati Badr <laughs> mais loolu lu jëfi kàccoor bi la mais moo tax day toog nii day toog taxaw bi waxtaan di waxtaan ak kenn ñëw mais yow la taxaw yooyu taxaw ma Jibril laa doon waxal waaw ak may na may na buñ ci baree taxaw du ñu jeex inni oro ma la tarawna waaw aqtasu samaa bokk na ci yooyu kon asamaan ni kii kii kon asamaan kon fépp ay jamalaaka yuy jaamu seen borom tabaaraka wa Allah wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum Allah Allah <laughs> Allah Allah bari waay biifal lañ asamaan <laughs> Allah Allahu akbar Allahu akbar léegi yonent bay saa saam ne ñuy jaamu seen boroom kon mooy yéen nit ñi <laughs> ñin yéen yéen seen jaamu yàlla gi ko yaakaar ne pour ah da borom bi da ci am intérêt walla dara malaaka yi li ñuy def tax loolu borom bi da ci am benn intérêt <laughs> mu ne loolu moo tax mu ne wallahi mu waxati ko law ta'lamuna bu ngeen xamoon maa a'lamu li ma xam la dahiktum qalila wallahi li ngeen bàyyi ree yu bari présenté rek nekk ci distraction yu dul jeex waaw ah, wala ba kay tumte konoon te kon li ngeen jooy kasiiran lu bari waaw te wama talazzum bu boobaa bi nisaa yi moo tax ma ne la lool ay xéewal la yu ñu yàlla defal du ngeen mooy mariage du ngeen ko man a def du ngeen mën a sëy du ngeen mën a nekk ba ku ku tal loolu nan ngay amee doom man nga ne naa ko doon seen soxna yi du ñu du ñu bànneexu seen alal furus ci seen lal yi waaw moo tax loolu xéewal la bu kenn foog ne loolu non parce que les c'est bi alayhi salaam ak képp koo xam ne borom bi. liñ waxoon ca jataay yële paas bële bële bële te am na yoo xam ne borom bi may na leen ci loolu ba mooy du leen yàqal seenu dund mooy ni ñu yéegi seen jamono yéeg mooy seen jamono wàcc benn la amatul dis amatul différence waaw moo la bañ doon fi hadiisu Hanzala boo bële yi Usayyidi boobu nettalib Hanzala boobu ak Seydina Abu Bakar waxoon nañ la que ne ah bul jàpp ne nag affaire yi kenn kenn mënu la àgg foofu te waxoon nañ la ko bii passé waaw mais sauf que ñooñu borom bi da leen a yëkkati dindil leen kiiraay yooyu tax mooy façon yii nii nga xam ne problème yi ci waroon a am bu leen dindilee kiiraay bi ko dindil ku nekk de ñoo xam ne xam na ne pare nañ mat nañu te jeex gu ñu jeex yonent bi alayhi salaatu salaam ba nga xam ne dara yi mooy ci kupp yonent bi alayhi salaam lañ bokk ci kaw suuf ñoom ñu xam loolu borom bi ay mbir yu raglu te ñi normalement te yàq akku kenn ku ñu amal ak ak ñi nga xam ne seeni njaboot wala ñi nga xam ne ñoom seenub liggéey lañ yor ak yooyu duñ dara te pourtant en même temps amul dara wàññeeku seen diggante seen borom ñi bi dina leen may loolee si mu ko ko soog c'est pas obligé waaw borom bee def lu ko neex fa'alun lima yurid aji jëfaakoon lu ko soob la waaw moo tax da ngay gis ñu mel noonu lépp lu nit ñi def dañ koy def ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoo ñooy dono yeneen tibaay sa saam pur dëgg-dëgg waaw dëgg-dëgg waaw mooy yi nga xam ne moom moom seen xol ci lañu ne seen xol fa mu ajoog fa mu nekk ak yi muy yi muy yi muy yi muy contempler ak yi muy dund loolu yooyu noonee ah wallahi <laughs> te teewul boo leen gisee foog na ñi ay gars normal lañ ah ñii ñoom amuñ problème amuñu kii amuñu nangam ñii kay moo tax yahsibuhumul jaahiliyu al jaahilu aghniya ki xamul day jàpp ne gars ñoom seen affaire baax naa ñii seen affaire woomal nañu ah waaw mais nag borom bee leen man lool mooy comme dawal ko oto bi il faut nga xam diggante frein fi ngay freiné yooyu boo bañee oto bi brusque tëb nga xam nooy nooy nooy nooy nooy eh, am na nuñ koy woowe pédale yi ak kii yi da raay mooy di leen di leen di leen euh, déflamme mooy ba ngeen di boole daal loo xamante ni fàkk naa moo bi dawalkat yi xam nañu ko <laughs> waaw noonee ngay def noo xamante ni noon ngay boolee yëf yi <laughs> ba doo am ay ay frein brusque ak tamit accélération yu brusque du am <laughs> voilà <laughs> loolu la <laughs> Allahu akbar mooy dangay xam boroom bi da man waa réguler ñu man di réguler diggante flux yi nga xam ne ñooy flux yi tukkee seen borom ak ajo biñ aju seen borom ak yi nga xamante ne nii yu monde yi ñu war a def te loolu fa ak jaamu yàlla la waaw bu kenn jàpp ne ñu ngi wàcc. nekk walla di defaral seen soxna ay affaire am ay kii di ko jàppale ci togg gi nekk ci wàññi di togg ka def lool di xol li soble ka dem ci marché bi waaw moo tax waa ñu xamul dara ñu doon wax maa li hada rasul bon lan moo dal yonent bi nga xam ne yàqulu ta'ama <laughs> di lekk ñam wayam ci yaswaq di dox ci marché yi ki yonent la xamuñu dara <laughs> wala yaasu billah rek da gis ay jullit yoo xam ne façon yu mel xalaatin yu mel noon lañ yor te nit bu dee nitu yàlla wala boog sëriñ la wala borom xam-xam wala yooyu warul la dem marché warul am métier buñ ko xamee boo xam ne moom lay liggéey ngir ane ci dara moom daal daa war a toog lépp ñu koy defal mel ni picc moomu ñuy rationné wala yaasu billah quelle bonne mauvaise mauvaise te gaa yi leen ko jox <laughs> voilà daa fekk tamit woote woo noonu lañ mel duñ leen xam ne mel ni nit ci mu ñuy def wala dara lu ñuy fàndu déedéet waaw te yonent bay saa saa waxoon na li gën a tedd lu gën a euh, ba gën a euh, fàngu yi ñi gën a sell gën a baax mooy li nit ki di jële ci a ah, ci kas eh, bi yadi ci li nga xamante ne mooy fàngu loxoom wa inna Daawud alayhi salaatu wassalaam kaana ya'kulu min kas bi yadihi li gën a dagan gën a neex gën a dagan lu nit kiy dunde mooy loo xam ne da koo fàggoog loxoom te Seydina Daawud ah annabi alayhi salaatu wassalaam da doon dunde ci li nga xam ne moom loxoom a ko doon fàggu waaw sanata lebus kon kon nag loolu borom bee koy maye te le fait que mu ko ñëpp ci nit ñi yërëm lee la tax sinon bu leen ko wuññi lool dara rek lu ndaw ci loolu lii mooy xew mooy vie familiale dootoo ko mën a am vie sociale mën a ko koo am di toog di am ay projet naan lii di xalaat walla sama carrière sama nangam sama def lii def lii projet après devenir médecin di kii loolu kenn ko mën a def benn projet nag ay naan walla julli terrain am doo doo ko def lu tax parce moo tax yeneen bay saa saa ne cay bu ngeen xamoon loolu bu leen boroom bi defalool lool <laughs> bu ngeen xamoon li ma xam lu néew ngeen di reetaan di lu bari du ngeen bànnee xooti ci seen soxna yi ñoom itam na ko noon ci lal yi te tamit di ngeen génn ci mbedd yi foo gis ñëppay génn kër yi ñëppay déserté kër yi di daw tajruuna ila Allah ta'ala di daw di uti làqu di daw làqu di uti ndimbal ngir borom bi musal leen ci yu njàng yu ñàng yi nga xam ne moom la leen borom bi muñul est-ce ñoom duñu ci tàbbi ci safara lu mel ni safaraat ak tàngooram ak lakkam yooyu kon est ce que du baabul xawfi wallahi kon nag nit ku nekk fa la borom bi teg <laughs> xamal ne moo gën ci yow lim ñu digal nañu nekk ci ndigal yi sori ay tereem te moom kese kese mu tax di def lépp di teg di ñàkk def ngir ngir yàlla bu ñu defee moo tax bu ñu daree moo tax bu ñu dalut moo tax bu ñu yëngoo moo tax bu ñu bawee moo tax jeex na